léegi kon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi lépp ci ñoom dañ ne mushaful qur'an kenn du ko laal ndax loolu aaya bële nag dañ koy wax wa euh, euh, kii laa yamassuhu illa al mutahharun mais boobu boroom xam-xam yi dañu wute ci lu muy tekki am nañu ne mutahharun mooy malaaka yi lay wax voilà waxul ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy nit ñi moo tax boroom xam-xam yi en général du ñu laye loolu comme que dafa am wuute te amaana li gën a dëgër mooy ñoom lay wax euh, moo tax ñoom dañuy sukkandikoo lii te yonent bi aleyhi salaatu salaam léegi même xadis bii nii ama xadis bi wa an laa yamassal qur'aan illaa mu'min loolu dafa am wax mooy xadis bi fiihi maqaal sauf que boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci jëfe loolu jëfe loolu même bu dee ne ku mel ni imaam Ibn Hazm rahmatullah aleyhi moom am na ci réticence waaye mooy ñàkka alquran euh, loolu mooy li nga xamante ni kenn du ko laal lu dul koo xam ne du du nekk koo xam ne ku laab la mooy il faut mu am njàpp ngir man koo laal wala bu dee ku war a sangu janaaba la mu sangu janaaba pare doo koo mën a la euh, léegi mu des kii bi mu daal di des. Euh, ndax dama nekk ay këyit yoo xam ne mutahara yu laab lañu marfu'atin mukarra mutahara marfu'atin mukarrama marfu'atin mutahara bi aydi safara kiraamin barara léegi ñu ne comme que malaaka yi koy laal ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñu laab ñi nit ñi tamit ñi ko war a laal mooy ñi nga xam ne ñu laab la war a doon mushaf léegi nag mu des beneen affaire loolu mooy li gën a dëgër insha même mu dee ne am nañu naan la non comme que xadis bu birul kon affaire bi day dellu cosaan mais dañ naan la xadis boobu noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo dëppooti di ko jëfe léegi mu des kii nu mu tudd euh, une partie du Coran nga laal ko sans jàpp est-ce loolu mën naa nekk am na nag xam nga laal euh, euh, dafa am nag ñoo xam ne pardon dañ ko leen ko permettre surtout ci ngiiru imam Malik ñu laal mushaf bi te duñ am jàpp comme koo xamante ne nii day jàngale wala koo xam ne day jàng soxla ko di ko yor di mokkal ak yooyu nga xam ne moom daara la nekk di jàng wala mu nekk koo xam ne day jàng euh, di mokkal kooku ñu permettre ko loolu même bu dee des fois du am njàpp ci njiiru imaam Maalik rahmatullah alayhi nañ ko permettre de loolu dañ doon wax ne surtout ndaw si nga xamante ne la permettre muy laal ci muy laal alxuraan di jàng ki xam dafa am mbërëg buñ ko naree jamono ji muy am mbërëg comme que mbërëg mën naa durer 15 jours mën na durer koo xam ne moom ay réglam 15 jours lay lay lay durer wala 10 bu dee ne mois bi di 15 jours yu ne xaaju at mi. kon lañ naan ko doo jàng alxuraan kooku day fàtte ñu permettre woon ko lool mais da gis ne affaire boobu noonu mooy li taxoon ñu permettre woon ko mooy da doon bañ mu fàtte mais léegi am nañ ay ay yoo xam ne ay alternative la mooy léegi nit ki xam nga taa yooyu ay taxaw fii yor ay audio di déglu amul woon déglu bi moom mën naa nekk déglu bi nga am janaabaat nga am loo man di am déglu alxuraan mën naa nekk. wax ji fii mooy laal ko léegi ba mu demee noonu ba mu demee noonu léegi nag euh, lu ma doon waxati sax léegi mooy kon déglu bi mooy alternative ndax bi ñuy wax fuqaha u Maliki rahmatullah bi ñuy wax loolu mooy temps yombutee yii nii amul woon képp mooy koo xam ne ndax léegi nit mën naa jàng alxuraan saa mu laal ko mën na koy déglu di réviser man na koy déglu di réviser léegi bu doon ne lool porte la buñ ubboon ndax lool mooy ne képp koo xam ne kon dangaa lii dangaa dangaa yow man nga koo jànge ci neneen sàngalaal ko kooku dañ naan ko loolu moo gën ta loolu day dugg ci taxa euh, taxayurul ahkam bi taxayuril zamani wal makan këni àtte yi day changer di euh, soppeeku topp jamono ji ak bërëb voilà mooy loolu nag du yëppee comme niñ la ko fi waxoon manoo taxaw naan julli lim nekk kitaaban mawqutan heure bu nañu war koo def loolu c'est que loolu mooy jamono ku nekk ci àll bi wala lool léegi boo nekkee fii ci usine bi war a liggéey wala ci sama administration bi damay bàyyi ba wàcc mu julli yëpp loolu amul ndax taxayuru ñuy wax nga naan taxayurul ahkam bi taxayuri zamani wal makan dañ naan la hada batil istidlaluka bi hadhihi al baatil yow sa sa bëgg sukkandikoo ci qaayida bi régle bii nii loolu neen la ndax foofu dadul doxe foofu moo tax qaayida euh, boo ko xamee du ne rek xam naa qaayida bi léegi man régle bi ay wër ab dangaa war a xam ci yan kaa lay appliqué wu te loolu dafa nekk loo xamante ni nii lu am solo la yan kaalay lay wu mooy le sauf que loolu day mën a dox fii ndax am nañ la taxoon ñu ubbi porte boobu c'était bañ mu fàtte bu dee ne mën na am mën nañu trouver leneen loo xam ne mën na tax mu bañ a fàtte sans mu laal alxuraan bi dañ naan kon affaire bi day dellu ca lam nekkoon mooy ne kon laal ko dootul dootul nekk loo xam ne lu mën a ne la pour ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñi am possibilité boobu ku ko amul nag mooy ne règle boobu day dox ci yow ba léegi voilà. kon bu ñu xamee lool léegi mu des une partie du Coran laal ko comme niñ am fii typiquement mooy li ñu am fii nga xam ne dañu gis leer Yonent de alayhi salaatu salaam am ay alxuraan bu ci nekk mais du moom kese ci nekk nan la commencé bismillahi rahmaani rahim loolu du partie du alxuraan si min muhammadin abdillahi wa rasuulihi ilaa qaysar azimir rum loolu alxuraan la non loolu du alxuraan aslim taslim aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in abayta fa inna alayka ismal majuus aw ismal eh, arisiyin mooy dañuy gis ne loolu li nga xamante ne nii moo dañuy gis ne alxuraan gi muy bismillaahi rahmaani rahiim ji alxuraan la leneen li alxuraan la mooy lan euh, mooy euh, bismi mooy yaa ahlal kitaab yi mu mu am leneen léegi loolu laaj bi mooy est-ce que man mën naa laal loo xamante ne nii dafa am alxuraan moo xam alxuraan bi lépp ak leneen wala alxuraan bi ak leneen mooy une partie du Coran ak leneen est bala ma ko laal damaa war a jàpp comme ni nga wax ne kon loolu mooy li war wala léer hmm? léegi dañ naan la loolu dafa am wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na ci ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne te gis naa liir naa ci kii nu mu tudd Cheikh Muhammadul Mukhtar Ash-Shanqiti euh, rahmatullah alayhi euh, bu hafizahullah euh, boroom xam-xam bu mag la bu nekk fee Medina boroom njàngale yu am solo am solo la ilaha illallah dégguma ko mu wax ko mais njàngaleen yi foog naa bi muy def Zadul Mustaqni euh, bi mu koy sharaa foog naa ci loolu laa ko liir ndax gaa yi taalibeem yi da dañu bind dafa am ñoo xam ne audio yi dañu bind audio yi dañu bind audio yi yi mu doon de boo ndax par audio la yu muy def day jàngale ba mu ngi jàngale ah si si mu ngi jàngale si yu am solo ay sharaa Sunan Tirmidhi yi yooyu Allahu akbar ay ñoom Umdatul Ahkaam ak Muwatta imaamu Maalik non moom ma ma sha Allah ma sha Allah liir naa benn partie mu doon wax ci loolu mais moom par exemple moom dafa bokk ci ñi nga xam ne d'accordul que ne lool mën nañ koo laal ndax mbir mi alxuraan ji ba léegi mu ngi ci léegi nag am na ay tontu ñu mooy ñiy waxe loolu am na ay tontu pour affaire bii nii pour aaya bii nga ne leen mais aaya bii nag yonent mi alei satu def ci kii bi te kim ko yónni Qaysar du jullit moom te leer na buñ bu ñu laalee te te kaamil bi ñoom kay ñoo gën a jullit ñoom am na ay tontu ah yu ñuy tontu ci lool euh, waaye insha allah ndax bon dañuy bon mënoon nañu dugg nag ci yooyu mais mais instant bi euh, mooy li ñu dese ay 4 minutes ñu dese te te te te buñ ci duggee damay ragal après ñu soxlawaat beneen jataay mais bon dañuy gàttal rek kene kon moo tax moo tax dañuy bàyyi peut-être amaana ci yeneen occasion euh, beneen occasion amaana ñu gin ko ñu gin ci xuus bu dee suñu jot dinañu ko may mooy par exemple moom bokk na ci nga xam dañ ne loolu kenn waru koo laal malgré tout comme koo xam ne dafa yor kaamil bi kaamil bi ci téléphone am iPhone wala tab euh, kii ta téléphone am mu def ci li nga xamante ne mooy kaamil alxuraan am xam nga am yeneen yu nekk ci téléphone bi kooku est ce que mën naa laal téléphone bi ubbi alxuraan téléphone bi saa njàpp ndax alxuraan baa ngi ci kaamil baa ngi ci mbir loolu dañ naan la moog lii benn ak suñu masala bi ñu nekk une partie du Coran nekk ci loo xam ak leneen loolu benn la. dañ naan la lool kon li gën a dëgër mooy ne dañuy xool est-ce que Coran bi ak leneen li lan moo ëpp xam nga suñu lettre yii nii yonent bi saa saa da ngay gis ne le li mu bind ci li mu bind lettre bi moo ëpp li nga xam ne mooy alxuraan bi. léegi bu dee ci kaw loolu nit ki da koy mën a laal mooy bu dee téléphone am bi alxuraan bi ci nekk yeneen fichier yi ci nekk. ñoo ëpp alxuraan bi bu boobaa moom man day mën laal kii bi téléphone bi saa mu jàpp bu dee nag alxuraan bi moo ëpp bu boobaa nag du ko mën a laal ndax alxukmu li qaida bi wax alxukmu lil gaalibi wan naadiru la xukma la ne àtte dañuy jox àtte ci li nga xam ne mooy li gën siiw li ëpp li muy xew wan naadiru li nga xam ne dafa raar la xukma lahu kooku amul àtte voilà comme que alxuraan bi ëpp xool li rek li ëpp moom mooy noot ci leneen bi te en plus mooy alxuraan bi ñu yor ci téléphone yi mooy alxuraan boobu loo xam ne lu palpable la lool ay affaire la yoo xam ne ndax boo tojoon téléphone bi ay ay ay yu mel noonu la lépp day tax affaire bi nekk loo xam ne bu dee ne leneen li mu ëpp day nekk loo xam ne lu ñuy mën a laal la insha allahu taala naka loolu moom mooy dox ci yeneen yi comme. téere alxuraan téere boroom xam-xam yi te loolu benn dalil la bu rëy mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi amul kenn koo xam ne da ne par force bala ngay jàng téere ab xam da ngay jàpp te xam nañ ne téere xam-xam yi mais bu dee téere fiq nga yor muy muy muy muy mu naan ndax aaya bi wax lii ne lii dagan na ndax li li qawlihi ta'ala ndax waxu yàlla bi mu wax sa na wax ab aaya pourtant mu ngi ci. mais amul kenn ci borom xam-xam yi ku ne par force su nit ki balaa jàng téere comme ma ne woon amul kenn ci borom xam-xam yi ku ne bala maa jàng téere Cheikh Imaamul Bukhari rahmatullah alayhi damay yor damay yor li nga xam ne mooy damay am kenn waxu ko. même bu dee dañ ko cee sopp mooy ngay nga booy jàng xam-xam rien que waxuma la téye téere rek mooy nga nekk koo xam da ngay am. amul kenn koo xam ne dañ affaire boobu farata la. nga la nga am jàpp door a mën a jàng dañ koo sopp waaw oh, loolu loolu argument de poids la buy wane ne kon bu dee ne mbir mi alxuraan bi leneen lee ko kon affaire bi danga koy mën a laal sa njàpp naka loolu suñu tafsir yi comme tafsirul jalaale ña jooyu nga xam ne alxuraan bi yëpp ngi ci mais waxu imaam ñoom ñaari jalaal yi rahmatullah alayhima moom mooy li nga xam ne moo ëpp alquran bi moo tax loolu nit da koy mën a laal saa mu jàpp voilà léegi nag buñ la nee laal mushaf bi koo xam kaamil bi koo xam ne amul jàpp euh, euh, dafa xaraam mooy ne yow mënoo ñëw tamit bi ko jox ab xale wala koo xam ne majeurul boo ko joxee moom bàkkaar bi ci yow lay nekk mais par exemple yu mel ni yoo xam ne comme tafsir yu am ay tafsir te tafsir bi ëpp alxuraan bi yaxu alxuraan bi loolu da ci mooy ne bu ko laalee dara ci loolu dara du ci nekk kon mooy masala boobu lañ fàtte woon tamit bokk na ci yuñ fàtte woon mooy laal alxuraan est-ce que laal une partie du Coran sans njàpp wala bu dee ne alxuraan bi dafa jaxasoo ak leneen loo xam ne du alxuraan comme ni mu nee suñu téléphone yi suñu iPhone yi ak yi nga xam ne ñoo. mel noonu ana lan mooy àtte bi loolu lañ gis